sayaqulu al-imaamu al-haafidu al-hujjatu al-alamu abu zakariyaa yahya ibnu sharaf an-nawawiyu ad-dimashqiyu ash-shaafi'iyyu rahimahu llahu ta'aala fi kitaabihi riyaadu as-saalihiin min kalaami sayyidi al-mursaliin alayhi wa alayhim afdalu as-salaati was-salaam fil baabil haadi wal ishriin ba'dal mi'atayn baabu fadli suxuuri wa ta'xiirihi maa lam yaxsha tuluu'al fajr kon walillaahi alhamdu wal minna ah, ci suñu jotaay bii ñu génn jeexaloon nañ chapitre deux cent vingt baabu maa yuqaalu inda ru'yatil hilaal benn xadis kese la fa al imaam indi woon muy xadis bu 1228 mu ne woon an Talhata ibni Ubaydillah radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallama kaana ah, idaa ra'a al-hilaala qaala allahumma ahillahu alaynaa bil-amni wal-iimaan wassalaamata wal-islaam rabbi wa rabbuka allah banum jeexa walillahi alhamdu walminna loolu gisoon nañu ko tamoo doon jeexitalu Euh, li nga xamante ne nii mooy suñu tome cinquante trois walillahi alhamdu wal minna comme niñ ko xawoon euh, di war a ubbi tome bu bees muy tome cinquante quatre ci chara bref <laughs> commentaire fay moom eh, bref ji danay dafa réer daa mujj man man ci sama bopp sax <laughs> damay defe reen na bay waaw <laughs> <laughs> akbar allahu muy bref mooy eh, chapitre cinquante cinquante trois lañ jeexoo tey ñu rubi cinq chapitre cinquante quatre insha allahu taala ñu war ko tàmbale yawma sabti comme bële passé samedi ko tàmbale wa bi itam yawmu sabti le treize shawwal ah muy fukki fan ak ñett ci weeru shawwal mille quatre cent quarante six dëppook muy samedi 12 avril 2024 ci at atum grégorien bi madinati Villeurbanne al faransawiya kon ñu war a tàmbali ubbi ba léegi ñu ngi ci kitaabul fadaa'il kitaabul il bi nag peut mu jeex ci tome bi <laughs> waaw peut parce que masala yi man na gudd mën na bañ gudd gudd nañu nag ça dépend nan lañ koy traiter bu dee ne dañoo gis ne bon nañu ko tënk waaye <laughs> nañu ko tënk dem bu boobaa moom mën na yem ci lii nii ndax chapitre bii côté bii ñu nekk di wax ci wàllu koor geek yu mel noonu xam nga lii euh, ni mu tudde bunt bi ñuy gis léegi dinañ ko gis léegi ci wàllu xëdd lay wax loolu lépp ci koor la jëm ci la jeexale kitaabul fadaa'il pas ça veut dire pas euh, que buntu boobu ci la yem ñu ngi buntu deux la ñuy tàmbali tey mu ngi joy jeexale kitaabul fadaa'il buntu deux cent mooy dix buntu moo ci def kitaabul fadaa'il jeex waaw bi nga xam ne ubbi woon nañ ko bu yàgg ah ba muy wax ci ngëneelu yi nga xamante ne nii mooy euh, euh, ci wàllu alquraanul azim waaw loolu bu ko fàtte kon loolu noonu euh, euh, euh, moo tax dix chapitres moo ci des c'est possible mu dugg fépp ci suñu tome bu bees bi tom cinquante quatre waaye it c'est possible mu mu nekk deux lool lool daa wallahu taala alam <laughs> wallahu taala alam léegi kon bu ñëwee kon tey suñu chapitre bu bees bi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 buñ nee saxuur mooy la lekk mooy la ñuy xëdde tàndarmaya wala zose <laughs> wala ndox wala ña nga xamante ne nii ay mburu ndambe <laughs> ay fuufu <laughs> xeet yooyu daal nga xam yéen waa ahlu fay yéena moo ko gën a xam buñ nee saxuur mooy la nga xamante ne moom lañ mooy la ñuy xëdde la lekk waaw mooy la lekk buñ nee as-suxuur nag mooy jëf ji comme at-tahuuru at-tahuuru al-wadu'u comme yooyu al-wadu'u mooy ndox mi ñuy jàppe al-wudu'u mooy jëf ji njàpp gi at-tahuuru mooy ndoxum laab mi at-tuhuuru mooy laablu mooy mooy jëf ji waaw jàpp ko lool as-saxuuru mooy li ñuy xëdde yi ma la wax léegi camp yeeg yi ñuy duy yéen cay duy ak nga ko ciy def wala ña nga xam ne juratu maag dañuy guux ndox kese ah wala kaasu basaat wala ah, ah, basaat day day marloo <laughs> kon xëdd ko c'est pas approprié <laughs> loolu xam-xam la <laughs> waaw kon yooyu noonu mooy loolu bii nag as-suxuur bu nee baabu fadli as-suxuur mooy ngëneelu baabu buntu fadli ngëneelu as-suxuur mooy xëdd ak xëdd def xëdd gi waaw waaye day teg mën na nekk sax saxuur la ngay xëdd waaw wa taxiirihi ak yéexi ko moom xëdd ga lii nag wala la ngay lekk nga yéexe koo lekk waaw maalam yaxsha fekk waa yi xëdd ragalul tulu al fajri fajar gi xar ah bu ragalee nag fajar gi xar loolu bu mu ko defan ah. waaw <laughs> waaye loolu dinañ ci ñëw waa ji nga xamante ne nii ashakku waa ji nga am day sigi sàkk ndax fajar jot naam déet ah sagar bi moom doon naam jotul hmm? loolu nañ gis li gën a kooku est-ce bu lekkee <laughs> wa man na lekk wala man da lekk loolu dinañ ci ñëw insha allah hmm? waaw <laughs> waaye ñëw laaj ibnu ibnu abbas <laughs> di ko laaj masala benn waay tontu ci wet bi <laughs> te lii la ko doon laaj lii nii la ko doon laaj waaw imaam mooy li nga xamante ne nii damay xëdd waaye damay sikki sàkka ndax fajar jot naam jotul mu ne ko fekk yaa benn waaye tontu na ko boo sikki sàkka arrêtéel imaam nambaas ne ko déedéet fekk yaa ngi sikki sàkka lekkal <laughs> ndax lool mooy lan al yaqiinu mooy reegul al yaqiinu laa izaalu bi shakki sooy lii leer mooy yaa ngi ci guddi li ñuy sikki sàkka ndax jot naam jotul mooy fajar kon nag li ñuy sikki sàkka du fi jële lu leer li loolu reegal la boo xam ne xam ko mu leer nga dox ak moom waaw kon maalam yaxsha fekk nit ki ragalul tulu al fajri euh, euh, fenkuk li nga xam ne mooy fajar gi léegi al imaam bunt bi indiwu fi aaya ci kanam ñi mu indi fi ñeenti xadiis waaw yoo xamante ne xadiis yu amoon solo lañ waaw alhamdulillah nga xam ne dina leeral insha allah buñ ci génnee lu bari dina leer ci wàllu yenn lënt lënt yoo xamante ne dafa am ci ñenn ñi waaw surtout entre heure fajar ci koor gi ak imsaak da ngay gis ñenn ñi ñuy yónnee ay calendrier yoo xam ne liñ ci bind dañuy bind na imsaak waxtu waxtoo imsaak bi heure bii la waxtu julli bi heure bii la loolu est ce lool ma ah déet loolu kay waxoon nga <laughs> kay maa ngi koy vat li ku man fay <laughs> nee woon nga ne moo loolu amut ma ne la waaw léegi dinañ ci gën a dugg fii xam nga <laughs> lañ la ko waxul woon dañ la ko wax noonu waaw ne la loolu moom mooy li nga xamante ne mooy taxawul waaw loolu moom du wax ju dëgër dëgër amul ay waxtu wii na ngeen arrêté quinze minutes wala di minutes avant fajar bu kenn xëddati bu kenn lekkati bu kenn naanati bu kenn sëyati xaraam na loolu laa na ne teguwut fenn waaw <laughs> te lënt lënt bi li ko indi mooy deuxième hadith bi imaamul Bukhari imaam an-Nawawi di indi ci bunt bii waaw bu ñëwee foofu insha allah dinañ ci taxaw rawatina ak xadis bi ci teg bi mu ci teg da koo indi beneen di teg ko ci suuf ngir mu leeral xadis bi ci kaw waaw bi nga xam ne mooy deuxième moo ni troisième position mooy xadis Ibnu Umar xadisu deuxième position bi fii mooy xadis euh, euh, bi Seydina Anas jële ci Zayd ibn Thabit radiyallahu anhuma bi mu xëddeeg yonent mi alay saa salaam mu koy laaj ñaata la woon diggante bi ñu jógee dem di julli ji ila salaati ñu jëm ca julli ji ñaata diggante biñ xëddeeg julli ji mu ne cinquante lu lu tolloog à cinquante aaya lu nit kiy jànge cinquante aaya loolu moo indi ñu bari jàpp ne imsak daa walla day am loo xam ne diggante boo xëddee ba pare ak ba julli ji daa am euh, laps de temps benn zone tampon boo xam ne waroo fa lekk lépp luy dog danga ko war a arrêté waaw <laughs> waaw alors que loolu xadiis bi ci suuf moo ko leeral xadiisu Abdallah ibn Umar bi muy wax mbiru Bilal ak Seydina ibnu ibnu Umm Maktum radiyallahu anhuma insha allah bu ñëwee foofu lënt lënt yooyu eh, borom bi insha allah dina ko yëkkati eh, ci ñenn ñi eh, insha allahu taala léegi léegi nag ñu commencé xadiis boo xamante mooy comme que dana baabu fadlu suxuur buntu bi wax ci ngëneelu xëdd nag mu tàmbalee ah xadiis boo xam ne moom ngëneelu xëdd lay wax Allah hmm? moom dalaa éragé bu baax a baax a baax waaw képp ku san fay ngom juuf xeeti san yooyu nga xam ne waxoon naa la bariwul solo <laughs> gaa li ñuy yu mel noonu <laughs> moo taxit xool leen bi mu leen jëme <laughs> ci bokkale léegi ñooñu noonu yii da leen a waaw xeetu ngomeen yeeg ñoom ñëpp ci biir lañ dugg Eh, léegi fii nii ah, ah, waaw fay waaw yéenay président <laughs> waaye <laughs> lii am daa am ba pare laata ngeen di doon président <laughs> waaw fay mooy loolu moom dalee na topp mu ngi noonu léegi mooy xadis muy indi na xadis boo xam day wax ci ngëneelu li nga xamante ne nii mooy eh, eh, ngëneelu waa xëdd mu ngi xadis mille deux cent vingt-neuf mu ne an Anas radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam tasaxxaruu fa inna fi suxuuri baraka muttafaqun alayhi kon al imaam al xaafiz mu indi premier xadis mu ne an Anas mille deux cent vingt-neuf mu ne mu ngi jële ci Seydina wa Mawlana Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu xaadimu rasulillahi alayhi afdalu salati wassalam wa radiyallahu anhu annahu qaala neena qaala wax na rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam de neena tasaharu waay waay xëdd leen waay <laughs> fa inna fi suxuuri ndax nekk na ci li nga xam ne mooy xëdd baraka barke waaw mu ne muttafaqun alayhi hadis bi al imaamul naka noon taalibeem al imaamu Muslim Abul Husayn bokk nañ ko solo léegi laaj bu njëkk bi mooy est ñoom dong ko solo ñu ne la déedéet hadis bi al imaamu Ahmad ibn Muhammad daal di war koy solo seen sëriñ lu jiitu na ko seen taalibi ñoom ñaar di imaam Muslim ak imaam al Bukhari imaam Muslim seen taalibi bi imaamu Tirmidhi seen taalibi la woon ku nekk ci ñoom ñaar euh, mais imaamu euh, al Bukhari euh, léegi noonu a taqoo moom solo na ko na ko al imaam an-Nasa'i al imaam Ibn Maaja al-Qazwini beneen sëriñu imaamu. at-Tirmidhi di imam boobu nag sëriñ la ci imaamu Tirmidhi ak imam Muslim bi ad-Daarimi moom daal dina koy solo al imaamul Bukhari yu benn bërëb la ko indi na ko noon imam Muslim benn bërëb imaamul Bukhari mu ngi koy indi rahimahullah ah, kon loolu foofu la ko indi mu ne haddathana Adam ibn Abi Iyas mu ne nettali nañu suñu sëriñ bi Adam ibn Abi Iyas Abdurrahman ah Abul Hasan al-Asqalaani al-Xuraasaani al-Marwazi at-Tamiimi mawlaahum al-Baghdaadi gane addina 132 génn addina rahmatullahi alayhi hmm, min Asqalaan te nekkoon Asqalaan euh, foofu la ne woon dafa addina moo tax ñu naan ko al-Asqalaani rahimahullahu ta'ala euh, mu ngi Baghdaad nag parce ne woon fa la bi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 Euh, euh, dix ans bi yonent saa salaam di ñëw Medina dix ans di gàddaay ci fukki at la am génn àddina l'an quatre-vingt-dix am nañu ne l'an quatre-vingt-onze am ñu ne quatre-vingt-douze am ñu ne quatre-vingt-treize nga xam ne centenaire la woon al imaamu al mashhur xaadimu rasulillah as-saahibu saahibu rasulillah nekkoon ki ko doon liggéeyal alayhi salatu wassalam moom sayyidina Anas radiyallahu anhu annahu qaala qaala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam tasaxaru fa fi saxuuri baraka ñaar yëpp am am na tasaxaru fa inna fi saxuuri ak fa baraka voilà loolu dinañ ci ñëw léegi al imaamu kanta al imaamu muslim ibnul hajjaaj rahimahullahu taala moom mu daal koy indi ni nga xam ne noonu la ko sëriñam daal di indi muy al imaam al buxaari hmm? rahimahu llahu tabaraka wa taala hmm? waaw waaw mu ne kitaabu siyaam buntu bi surahida baabu fadle suxuur imam Nawawi moo ko def Minhaj waaye naka noonu euh, imaamul noonu la tudde nii Riyaad bi baabu fadle suxuur mu ne haddasanaa Yahya ibnu Yahya mu ne nettali nañu suñu sëriñ Yahya ibnu Yahya Hmm? Yahya ibn Yahya de Yahya ibn Yahya ibn Bakr ibn Abdirrahman ibn Yahya ibn Hammad at-Tamimi al-Hanzali mawlahum Abu Zakariya di Rayhanatu Nisabur gane addina 142 génn addina 226 rahmatullahi alayhi qala mu ne akhbarana Hushaym mu ne xabaare nañu Hushaym di Hushaym ibn Bashir ibn al-Qasim ibn Dinar as-Sulami Abu Muawiya ibn abi Xaazim as-Sulami al-Waasiti al-muallim al-Buxaari al-asl rahimahullah ah, awwalul jaami' fil abwaab jamaa'atun fil asri dhi-iqtiraabi kabni Jurayj wa Hushaymun Maalik voilà wa Ma'marun wa waladul Mubaarak bokk nañu njëkk dajale hadiis yi def ko ci buntu moom Hushaym ibn Bashiir al-Waasiti rahimahullahu ta'aala al-muallim al-Buxaari al-asl moom la imaam as-Suyuti di wax noonu ne ñooñu ci wàllu ay at ay jamono yuñ dund dañoo jege ñi kam ni Jurayj ibn Abdul Aziz ibn Abdul Malik ibn Jurayj ah wa Hushaym Hushaym ak Malik Malik ibn Anas imaamu daaril hijra wa Ma'mar Ma'mar ibn Rashid al-Haddani ah, wa Ma'mar wa waladul Mubarak di Abdallah ibn al-Mubarak al-Marwazi ibn Wadih Abdallah ibn Mubarak ibn Wadih al-Marwazi rahimahullah kon Hushaym ibn Bashir gane àddina 104 <coughs> génn àddina la 183 rahmatullahi alayhi an Abdil Aziz ibn Suhayb gis nañ ko sànq ci riwaaya Imaamul Bukhari kooku Shu'ba moo jëlee woon ci moom an Anas radiyallahu anil jamii mu jële Seydina Anas ibn Malik radiyallahu anhu ha imam Muslim ne xaaral ma toxu dem yeneen càllali indil la mu ne wa hadathana mu ne ba léegi nettali dañu hadith bi Abu Bakr ibn Abi Shayba sëriñam di nga xam ne akthar alayhi wa Zuhayr ibn Harb ñoom ñii ñëpp ak ñaari sëriñam muy Abu Bakr ibn Abi Shayba Abdallah ibn Muhammad ibn Abi Shayba al-Absiyu mawlaahum al-Kuufiyu al-Waasitiyu al-asl génn àddina 159 génn àddina 235 rahmatullahi alayhi wa Zuhayr ibn Harb min Zuhayr ibn Harb ibn Shaddaad al-Baghdaadiyu Abu Khaythama an-Nasaa'iyu rahimahullah génn àddina 160 génn àddina 232 rahmatullahi alayhima an Ibn Ulayya bu jële ci Ibn Ulayya muy Ismaa'iil ibn Ibraahiim ibn Miqsam al-Asabiyu Euh, Abu Bishr al-Basri al-Bazzaz al-Kufi al-asl waaye Basra la dëkkoon euh, mais cosaanam Kufa la woon léegi moom mii mu ngi gane àddina cent dix génn àddina cent quatre-vingt-treize voilà waxoon nañ la Ibn Ulayya gi ko doon bañ bëggul woon ñu koy askanele ki nga xam ne mooy ndeyam ñoo <laughs> da imaam waxoon nañ la imaam Shafi'i da doo sëriñam doon da ko doon moytu imaam Ahmad waxoon na ko Yahya ibn Ma'in <laughs> na wax Yahya ibn Ma'in mu ne haddathana Ibn Ulayya Ismaïl ibn Ulayya imam Ahmad ne ko euh, bul wax loolu <laughs> bul wax Ismaïl ibn Ulayya waxal Ismaïl ibn Ibrahim parce que euh, ah jote na ma ne da ko doon bañ de euh, Yahya ibn Ma'in <laughs> Yahya ibn Ma'in ne ko qad aqbalna minka zalika ya muallim al-khayr <laughs> ne imam Ahmad waaw ah waaw loolu nangul nañ la ko waaw nangul nañ la loolu nga ñu wax nii waaw lii nga ñu irshad daal li ñu koy eh, orienté mooy ñu bañ a wax loolu <laughs> te Ismaïl ibn Ibrahim yow mi nga xam ne yaa jàngal nit ñi yiw <laughs> Allahu akbar waaw <laughs> ah, mais waay waay waay lu ci ne comme li Imam Az-Zahabi wax Imam Az-Zahabi nee na wax yooyu yëpp saa yu yëpp ay faseeru kii la quoi moom lañ ko xamee c'est bon waay mooy la waroon bañ mais nañ nañ ko respecté rek <laughs> waaw yaay am na maay Ahmad waaw waaw waaw qad aqbalna min zalika ya muallim al xayr <laughs> nangul yow jàngale ko fi yiw ibn kon ñu ne Ibrahim <laughs> ibn Miqsam al Asadi rahimahullah ibn Ulayya rahmatullahi alayhi kon ah moom ibn Ulayya nag lu la wax Zuhayr ibn Harb an ibn Ulayya an Abdil Aziz mooy ibn Suhayb mi ngi sànq an Anas radiyallahu anhu ha mu ne taxawal mu indi am na beneen ñetteel a ngi Imam Muslim rahimahullah mu ne beneen sëriñ ñu ma ko jëlee mu ne beneen sëriñ mu ne wa haddathana Qutaybatu ibn Sa'id mu ne nettali na ma ko beneen sëriñ bi Qutaybatu ibn nettali nañu ko Qutaybatu ibn Sa'id ibn Jamil ibn Tarif ibn Abdillah Thaqafi mawlaahum Abu Rajaa al-Balkhi al-Baghlani rahimahullahu ta'ala gane addina 148 génn addina 240 rahmatullahi alayhi léegi moom qaala mu ne haddathana Awaana mu ne moom càllaleem dafa gën a gudd quoi càllale bi yoom daa gën a gudd waaw parce que ñële eh, eh, eh, da gis benn nit moo ko jëlee ci Suhayb ah bu dee imaamul Bukhari moom moo gën a gàttale imaamul Bukhari ba sam daa gàtt parce que moom Adama ibn Abi Iyas la ko jële mu jële ko ci Shu'ba Shu'ba jële ko ci Abdul Aziz kanta imaamu Muslim mi rahmatullahi yi gis nañ yàlla yële yi gàtt na moo Yahya ibn Yahya Hushaym Abdul Aziz mooy ñaar comme imaamul Bukhari ñoo tax diggante ba Abdul Aziz eh, mais xoolal fii nii gis nañ tamit eh, bi mu jël Abu Bakr ibn Abi Shayba ak ñaar ñu jële ci eh, Ibn Ulayya ñaar ñoo dox diggante Abdul Aziz mais xoolal fii hmm? bii comme bële la ñoom comme bële la voilà Qutayba parce que Qutayba mi moo ma moo ma xawoon na kii maa ngi naan ba war na mën a jote non non parce que ba jotewul euh, Abdul Aziz parce que Qutayba ñoom taalibe ñoom imaamu Malik yaag yooyu te ñooñu aqraanu ñoom Shu'ba lañ voilà rahmatullah alayhi non non ko c'est c'est ça <laughs> non retirons wa haddathana Qutaybatu mu ne nettal na Qutaybatu ibn Sa'id qaala mu ne haddathana non bii moo gën a gudd si li ma bëggoon wax loolu la mooy bii moo gën a gudd parce que ñetti nit la dana Qutayba moo ñu nettali ibn Sa'id wax na qaala haddathana Abu Awaana mu ne ki ñu nettal mooy Abu Awaana di al-Waddah ibn Abdillah al-Yashkuri rahimahullahu ta'ala al-Basri Euh, al-Bazzaz am ñu ne al-Kindi la rahimahullahu ta'ala gane àddina 122 génn àddina 175 rahmatullahi alayhi moom nag mu ne an Qataadata gis nga ñetti nit la alors que ñee deux lañu amoon seen diggante euh, Abdul Aziz euh, non non Qataada jëlewul ci Abdul Qataada ak qarinu Abdul la voilà ñoom ñaar ñoo ko jële non non non liñ doon côté Ibn Sa'id ci Abu Awaana Abu Awaana jële ko ci ah Qataada ak Abdul Aziz voilà <laughs> an Qataada muy ibn Di'aama ibn Qataada ibn Aziz ibn Amr ibn Rabi'a ibn Amr ibn al-Haaris ibn Sadus Abul Khattaab <laughs> gane àddina la cent soixante génn àddina cent dix-sept ah fay waaw ah. mene tay dama riir ci gaay <laughs> non non may dam amet dama gis Qutayba boo ma xawoon a perturbé ba gisee Qutayba ma newee ba maa ngi xalaat Shu'ba alors que non Shu'ba euh, ci sëriñam yi la bokk quoi ci euh, classe sëriñam yi voilà moom pas <laughs> pas ñii quoi voilà euh, li mooy Abu Awaana la Qutayba jële moom mu jële ko ci Qataada ibn Di'ama ak Abdul Aziz ibn Suhayb mu ñëwaat al-Bunani mawlahum al-Basri al-A'ma an Anas radiyallahu anhu annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam tasahharu fa inna fi suhuuri baraka waaw <coughs> ah, <coughs> imaamul haafid uh, al kon dabtu ko al al an-Nawawi ci al-Minhaaj mu ne ruwiya bi fathi siin min as-sahuur wa dammihaa voilà waaw ah, mu ne loolu solo nañ ko ci fathu mooy sahuur wa dammihaa ak suhuur mu ne ñaar yooyu yépp daal dinañ koy soloo noonu bu kenn dégg kenn wax ci dara ci xadis ba nga ne eh, da ngaa juum non bu ci nekk wér na voilà waaw al imam al kata al imam al hafiz ibn hajar mu ne tazaharu fa inna fi as wala fi as baraka mu ne huwa bi fathi as wa bi dammiha mu ne siin bi gu tooy gu gu wow gi nga xam ne amul tomb siin gu tooy gu gu wow amul tomb al muhmala boobu noonu woo bi fathi siini man nga wax sa woo bi dammi man nga wax su li anna al muraad ndax li ñu jublu bil barakati ci barke fii ci xadis mooy al ajru mooy pay gi wa ak yool ba nga cay am fa yunaasabu damm bu boobaa day lëg day day day approprié ñu def damm mooy eh, eh, ak xëdd waaw li annahu masdar ndax masdar bi maana tasaxara mooy te tasaxur bi maana tasaxur mooy xëdd awil baraka wala boog mu nekk li ñu jublu fii mooy barke bi li yi ndax le yu que yuqawwi ala sawm day dëgëral aji kii xëdd mu gën a dëgër ci koor gi wa yanshutu lahu mu sawar ci wa yukhaffifu al mashaqqata fihi fa yunasibul fat mu daal di koy dëgëral daal di koy woyofal coono gi mu ci war a am bu dee jot na lu mu def ci biiram loolu nag day euh, approprié ñu def sahur mooy la muy lekk waaw day am barke di ko dëgëral ba pare di ko sawarloo ba pare coono gim nar a daj ci bëccëg gi loolu man koo atténuer man koo wàññi bu boobaa sax woon waaw waaw li ma yatasaxar bu boobaa mooy la muy xëdde kon nag mu ngi noonee mu ne wa qiila al barakatu ma yatadammanu min al istiqaz wa du'a fi sahar wal ula anna fi sahur tahsulu bi jihatin mutaaddida voilà mu ne nee nañu baraka barke bi barke bi mooy la xam ne day lamboo minal istiqaad nit ki di yeewu ngir def loo xam ne sa share moo ko digal wa du'a sallallahu alayhi wa sallam ak ñaan fi saxaar ci njël waaw wal bu njëkk anal baraka fi suxuur wala fi saxuur mu ngi ca la ñuy xëdde tahsulu bi jihaatin muta'addida loolu dañ koy amee ci ay wàllu yu wute waaw mooy def lii nii waaw erreur la daal ah yow moom mooy gaa yi nga xam ne mii nuñu xiif quoi man moom c'est pas grave déedéet loolu doxe sunna la waay <laughs> loolu ma ne doxe sunna la waay te xam nga ne eh, doxe sunna mooy lépp waaw doxe sunna mooy lépp du rek affaire waay man je suis un guerrier mooy ki nga xam ne mooy topp li neen saa sallam bi waaw kay al batal mooy kooku waaye bokkul koo xam ne day fërëx-rëxi rek di jaay na waa moom ilee nangam ak nangam ki nga xamante ne nii mooy ki gir yi dëgg dëgg dëgg dëgg mooy ki nga xam ne day toppal yonente bi alay al imam kon lëkkaaleem ak bunt bi bilaal balaata ñuy àggale al imam al hafiz ibn hajar di wax mooy baabu fadlu sahur wala suxuur sahur boo jox baax na ngëneelam mooy yonente bi alay nee na ñu nekk na ci xëdd wala la ngay xëdde loolu borom bi moo ci barke Allahu akbar te xam nga barke mooy li nga xamante ne nii day yokk yokk goo xam ne borom bi moo ko gërëm waaw kay parce yokk bu dee yokk riba loolu moom <laughs> yamxullahu euh, euh, ki euh, ar riba waaw borom bi mooy effacer riba moom baaxul waaw moo tax kàccoor yi biñ ne innamal bay'u mithlu riba waaye yow loolu yéen yéen gaa yi gaa yi dañoo dañoo mën a tàngal quoi eh! innamal bay'u waaw waaw gi ba ne yamhaqu llahu riba maanaam yamhaqu llahu riba yamhaqu llahu riba wa yurbi sadaqat voilà wallahu la yuhibbu kulla kaffarin asim waaw yamhaqu llahu ma yasha mu am waaw kay loolu bokkul bi yamhaqu llahu riba mooy eh, eh, kaccoore bañ ne waa yow ma ne innamal bay'u mislu riba waay <laughs> waaw gis nga njaay ñu jël def riba def ko cosaan di di melale njaay ak riba gi nga xam ne dafa xaram neewuñ ne riba daa niroog njaay di déedéet liñ def cosaan mooy li yàlla xaraamal muy riba ne njaay comme loolu la rek ah da ñëw am loo ci yokk quoi ah. doo jaay li nga jënde riba it noonu la boo leblee wala yu mel noon waa ji li la fay nga ne ko ah li ma la lebal nag du ma lépp <laughs> dooma mel loo loolu ah xam nga lool kàcc la waaw loolu euh, euh, loolu kàcc la